léegi nag ginnaaw tax taxriij bi nii laaj bi mooy waaw waaw ñun buntu bi nekk mooy baabu tahrimil xalwa bil ajnabiyya buntu bi naan xaraam gu mu xaraam wéet ak koo xamante ne étranger la ci waa ji mooy jigéen koo xam ne ab jàmbur la ci yow daganu la ngay wéet ak moom wax lan mooy lëkkaaleem ñu ne leen fii dafa leer naññ mooy lan parce que waa ji nga xam ne kii jihaad yi da koo bàyyeeg njabootam nan lay mën a àndeek nan la koy mën a trahir budul woon ne daa wéet ak ndaw sax ah? nan la doon mën a àggee ci moom ba àgg ci faaxisa gi jombateef gi ñoom ñaar ñu def ko lu dul ne dañoo wéet wax nañ ne njaaloo kenn du ko def ci biiri nit <laughs> lu dul ñoo xam ne ñoom ñëpp ay pervers lañu comme ni ñu waxoon ñoom ñëpp ay pervers lañu nga xam ne la ñuy nekk benn ngi bu yaatu ku nekk nekk jàkk ka nga ka nga ka nga nekkal comme rek ni ko xaj yi yenn yi nga xam ne ay ay akramanallah ay jikkoy xaj sax a ko tane bàyyi ma ah di sëy ci mbend yi comme ni nga koy gisee ñu jàpp ne c'est ça les valeurs léegi ci réewu tubaab yi yooyu seen yoon newu si ah xale yi leen di romb wala boo parents yi nekk wala mag ñi wala ñun ñi leen di seen yoon newu ci ñi lañ taxaw di xaar ay métro ñu nekk fee ñoom di di di embrasser wante nangam ak nangam wala yaasu billah mel ni seen yoon new yëguñu sax léeg-léeg bay waaj dal ci kenn ku nekk seen wet loolu ak nite la léegi ñu ne lii mooy li nga xamante ne nii mooy la la la civilisation lii mooy valeur wala nangam ak nangam wala yaasu billah lu dul façon nit yu mel noonu boo gisee may taxaw di di préciser yi mooy léegi da ngay lii mooy lii nii kenn war koon di préciser ci temps normal waaye léegi nit ñi dañoo surtout ñi nga xam ne dañoo nekk ay Europe ak yu mel noonu wala ñoo xamante ne duñu sax Europe waaye daanaka léegi ñoom ñoo yem ndax dañoo roy dàq yii nii loolu du déranger nee naa ah, parce dañoo seen fitra moo yàqu yii mooy ci ñu normal ni sëy njaaloo kenn du ko def ci biiri nit waaw waaye day xaar kay ngir wii moo tax dañuy joxante ay rendez-vous foo xamante ne ñoom kese lay doon waaw wala ñu daje foo xam ne xam nañ ne ñoom kese fay nekk loolu nag problème bi fii nii lëkkaale mooy kii jihaatkat bi bàyyi woon ak soxnaam ci ginnaawam ngir mu toppatoo ko ay mbiram kooku li ko ci dugal lan la mooy ci wéet la jóge waaw waaw yow ginnaaw bi la boroom bi waxe bi la yonent saa sala waxee ne ngëneel li nekk ci koo xam ne dafa wutu ab jihaatkat ci ginnaawam nga defalal ko taxaw taxawu leen taxaw bu rafet xam nga gisoon nañ hadis ba nga xam ne moom la leen saa saam doon wax ta hadis yooyu imaam muslim ñoom la dajale en bunt buntu yooyu dañu bokkul mais ñoom la dajale ci kitaabul imaaraat ah gisoon nañ hadis Zayd ibn Khalid al-Juhani bi yeneen saa saam naan man jahaza ghaziyan faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza yeneen ci baalay saa salaam ne woon ta bon hadis yooyu ñu leen gisoon fële <clears throat> am na buntu yu bari ci kitaabul jihaad baabu fadlil jihaad voilà foofu gisoon nañ leen ah foofu gisoon nañ xadis yu mel ne xadis sayna Abu Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba'atha ila bani Lihyan fa qala liyanba'ith min kulli rajulayn ahaduhuma wal ajru baynahuma ak ci benn mu ne riwaayat boo xam ne bu ko ñeel li yaxruj min kulli rajulayn rajul qaala thumma qaala lil qaa'id ayyukum xalafa al-khaarija fi ahlihi wa maalihi bi xayrin kaana lahu mithlu nisfi ajri al-khaarij yooyu yëpp gisoon nañ ko moo yonent sallallahu alayhi wasallam bu dee xadiis bi nga xam ne euh, moom lañ njëkk a wax bu Seydina Zayd ibn Xaalid al-Juhani al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu boobu dane euh, moom moom boobu xadiis mille ko gisoon baabu mooy chapitre vingt et un baabun fi ta'awuni ala al-birri wa taqwa mu ne yonent sallallahu alayhi wasallam na man jahaza képp ku waajal koo xam ne day dem ko ji kooku ak ku xare yee koo xare na te képp ku wutu ab xarekat ci ay ñoñam ci soxnaam ak ay doomam ay yooyu nga taxawoo ko nu mu gën a rafete defal ko yiw taxawu ko mel ni seen bàyyi new fa lépp loo xam ne ci moo tax mu ne bi xayrin wa man xalafa ghaziyan fi hadi bi xayrin faqad ghaza comme da am yoolu moom ma xare ji waaw ak yeneen yi nga xam ne yu Seydina Abu Sa'id al yi yooyu yëpp yow nga xam loolu sharia wan la loolu nga am opportunité am mbir yàlla ci yow ba nga demul parce que sharia du wax yéen ñëpp dem leen déedéet déedéet nag am benn mbooloo mooy dem waaye bu ñëpp demandoo ci xare bi lu dul kaa yi nga xamante ne ñëppay xareendoo parce que dañoo songu dëkk bi noon yi euh, euh, ci loo xamante ne nii euh, kenn du ne ah déet man nag daa am yu may def quoi aw ma temps nangam manoo wax lool waaw mais sinon budul loolu rek yu mel noonu ak kaa nga xam ne extrême la mooy liy dox mooy la aayab tawba boo xoon wa maa kaana al mu'minuuna li yanfiru kaafa waaw warul jaaduwul jullit ñi ñoom ñépp ñuy ñuy ñuy ñuy demandoo ci xare ñoom ñépp waaw fa lawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun li yatafaqqahu fi diin waliyundiru qawmahum ida raja'u ilayhim la'allahum yahzarun loolu mooy dox ay cent vingt-deux ba ca côté fin wu tawba loolu yow borom bi wax loolu ci ngëneel yooyu nga man ci am yàlla muy buntu am tuuf ngërëmu yàlla ci wattu gi wutu gi ngay wutu sa mbokk mii dem ngir jaay bakkanam ci yoonu yàlla bàyyi la ak soxnaam gannaawam yow fexewoo taxawu taxaw bu rafet te bu boobaa taxaw bu rafet bi mooy bañ di wéet ak moom amul bon day wéet naa dem ah ndeysaan naa wéet na de ndax boo demee sa xel sax mën naa bañ a nekk lool mais lay hadith sëy naa kii bi waxoon eh, Abu Daw eh, Ahmad bi rahmatullah alayhi dañu waxoon ko keroog te imaam al kii doon ko imaam al eh, al xaas na doon ko tudd bi naan hadis boobu nag euh, mu wax ki nga xamante ne moom moo ko solo mooy Amir ibn Rabi'a fële euh, euh, mu ngi ci musnadu al imaamu Ahmad ibn xàmbal mooy bi nga xamante ne ci la doon wax ne képp bu benn góor wéet ak benn jigéen bu ñu wéetee saytaane mooy seen ñetteel waaw loolu nag man ki ma gis mu soloo ko même ci imaam Ahmad mooy kii mooy Seydina Omar waaw Seydina Omar moom moo ko soloo doon ko nettali dëgg la Abdallah Amir baayam tamit Amir ibn Rabi'a nettali na ko voilà comme li imam al wax mais tamit Ibn Umar ah, ah, ah, kii nu mu eh, kii nu mu ci waay waayow Seydina Umar <laughs> radiyallahu anhu ci boppam moom soloo na ko Amir ibn Rabi'a dëgg la imaam al-Hafiz waxoon noonu la mooy ci Musnadul Makkiyin la ko imaam al Ahmad indi hadiisu Aamir ibn Rabi'a bi mu naan yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na man maata wa laysa alayhi taa'atun maata miitatal jaahiliyya ci hadiis wala fa in xala'ahaa min ba'di aqdihaa fii unuqihi laqiya Allaha tabaaraka wa ta'aalaa wa laysa lahu hujja alaa laa yaxluwanna rajulun bimra'atin laa tahillu lahu alaa waawi alaa yaa ngi leen yëgu ngeen ma yëgal leen alaa ubbi nopp yi ma wax leen man yo leen laa yaxlu wan comme hadith sayyidina ibn Abbas bi ñu laa yaxlu wan ahadukum bi imra'atin illa ma'a dhi mahram mu ne alaa waa alaa yëgu ma yëgal leen bu mu wéet laa yaxlu wan na ngàllawaay bu mu wéet rajulun benn góor bi imra'atin ci jigéen laa tahillu law bu ko daganoo waaw mooy rek dhi mahram bu dul dhi mahram fa inna thalithahuma ash waaw ndax keneen illaa mahram lu dul mahram fa inna shaytaana ma'a al-waahid wa huwa min al-ithnayni abad abad non abad abad waaw mu ne fa inna shaytaana dëgg-dëgg shaytaane ma'a al-waahid kenn ki lay àndal mooy mooy la Seydina euh, kii waxoon Maadaan Seydina nu mu tuddati euh, euh, Abu Darda ah Abu Darda la woon wala ki ci des Abu Darda Uwaymir ah, waaw moom la lim naan daan ba mu koy jàngal alxuraan jékki jékki gisatul maadaan gëj gëj koo gis naan ko ah maadaan mu dajeeg ma mu ne ko maadaan noo defal alxuraan mu ne ba yàlla barkeel mu ne ko ah maadaan foo dëkk léegi mu naan ko benn village boo xam ne sorowul Hims léegi mu naan ko ah alayka bil jamaa maa ngi lay dénk nag ngay nekk ak mbooloo ndax yeneen saa saa nee na innama ta'kulu az-zi'bu min al-ghanam al-qasiya innama ta'kulu al-qasiya mooy lii gënee euh, tilli bi bu ñëwee gis nga troupeau yi buñ nekkee benn nekk compact dajaloo du ñëw lekk leen ñoom ñëpp mais day fexe isolé ba nga xam ne moo ci wét boobu même bu leen di dàqi bu même ñu mi daw nekk groupe du leen manal dara day fexe am ñoo xam da leen di tax ci mbooloon ba ñu wét mu jàpp ci kooku kon nag saytaane wéet yu bari surtout loo xamante ne ñoo xamante ne manaluñ seen bopp dara ay nafsaan yi kese lañ ay nitib seen bakkani kese lañ ñu wéet baaxul ci ñoom fa inna shaytaana shaytaane kat ma al day ànd ak kenn ca wa huwa ki boo nekkee wa huwa al isnay bu dee nag da ngeen a nekk ñaar abaat day dina sori man saa atu sayi atu mooy yow góor gi nga nekk keneen bu dee yow kese la loolu la ak ndaw si bu boobaa yow saytaane da leen di jege ndax mooy nekk seen ñetteel comme ni mu ko waxee fa inna saalisahuma shaytaan waaye nag bu dee ñaar ngeen yow sa benn xarit yéen a ñëw seet si ko boo fay dem bu fa dem yow kese loolu mooy wax ji bu fa dugg mukk yow kese waaw bu fa dugg yow kese del ànd ak koo xamante ne nii moom ngay àndal sinon di nga am problème de di nga am problème ndax saytaane mooy ki nga xamante ne. moo leen di ñetteel waaw te lool imaam Seydina Omar tamit da ko ci imaam Ahmad tamit moom moo ko soloo voilà moom itam indi na ko fekk benn tir euh, ki hadis boo xam ne benn xutba bu mu defoon imaamu Tirmidhi soloo na boobu voilà mooy aljaabiya benn bërëb la boo xam ne fa la leen xutba woon waaw te lool Jaabir ibn Samura euh, moom tamit nekkoon saxaaba radiyallahu anhu moom moo ko jëli Seydina Omar mais Seydina Omar de daf ñoo nettali daf ñoo xutbaal yi jaab ya fa qaala mu ne inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam mu ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaama fi misli maqaami haaza taxaw na comme sama taxawaay bii mooy di ñu defal xutba fa <coughs> mu ne ahsinu ila ashaabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qawmun yahlifu ahaduhum ala al-yamin qabla an yustahlafa <coughs> qabla an yustahlafa alayha wa yashhadu ala shahada qabla an yustashhad <coughs> wa man ahabba minkum an yanaala buhbuhatal janna falyalzamil jamaa fa inna ash-shaytaana ma'al waahid wa huwa minal ithnayni abad wala yaxluwanna rajulun bimra'a fa inna thaalithahumaa ash-shaytaan wa man kaana minkum tasurruhu hasanatuhu wa tasuu'uhu sayyi'atuhu fa huwa mu'min te lii hadiisu Aamir ibn Rabi'a bi noonu la jeexee ah. mooy c'est sûr que kon même discours bi la mooy moom da koo fekke Seydina Omar fekke ko loolu dañuy wan ne kon ñoom fekke woon nañ mbir mi ndax Seydina Omar nee na xutba la woon yeneen saa saam ne leen ahsinu maa ngeen di dénk rafetal leen ci sama saxaaba yi waaw waaw yaa ma'sharal euh, shi'a war ngeen di dégg xadiis yi waaw wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi wal iyaadu wallahi billah mu ne yéen ahsinu ila ashaabi yone saa sam ne rafetal leen jëme ci sama saxaaba yi ak képp koo xam ne du siit sax waaye seen façon idée lañ yor ci ñi nga xam ne ñoom lañ am léegi xam dañoo réew reew lañ tudd réew la tudd réewande ak yabaate nga xam ne dañ leen a waroon a bu doon réew jullit la tanzir nañ leen duma nañ leen duma yu mitti bu yàgg waaw muy doxal na normal nga xam ne jàpp nañ ne daal seen zone de prédilection léegi bala ñoo mën a wax rek mooy di dal ci saxaaba yoneen ak di leen ŋàññi di jël ñii di ŋàññi nii di yëkkati ñii di ŋàññi nii di yëkkati ñii di ŋàññi nii foog ne loolu mooy diine walla iyaazu billaah yeneen saa sam ne rafetal leen sama saxaaba yi summa alladina yalunahum ginnaaw ñi nga xam ne ñoo leen topp summa alladina yalunahum ginnaaw ñi ci topp mooy alqurunul salaasa alfadila voilà comme hadith sayyidina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu yeneen saa sam ne xarnu bi nga xam ne moo gën mooy sama bos bi ci tegu topp bi ci tegu ñoom lay wax nii rafetal leen ci ñoon li nga xam ne impression bu rafet ci ñoom di leen ñaanal walladina jaawu min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil imaan loolu mooy li yella ñi nga xam ne dañoo ñëw seen gannaaw dañu naan rabbana eh suñu borom waaye waaye yàlla nañu jéggal ak ñi nga xam ne suñu mbokk yi nga xamante ne ndax ñooñu jiitu ci diina ji te buñ ci jotee ñoo tax waaw léegi nag c'est trop simple di saaga ci koo xamante ne nii yow ndeke li nga doon sax moo tax wal iyaazu billah waaye ak mbeewtey moo koy waral moo tax ñooñu pas-pas yu yées lañ doon même bu luñ ne du ñuy jullit waaye pas-pas bu yées te ñu ngi ci danger wal iyaadu billah moom la ñu yor mu ne kon rafetal leen ci sama saxaaba yi topp ñi leen topp ak ñi leen topp muy at at taabi'in atba'u taabi'in summa yaji'u mu ne ginnaaw gi nag dina ñëw mooy ginnaaw ñetti siècle yu baax yooyee dina ñëw xaw qawmun ay nit ñoo xam ne yaxlifu ahaduhum da ngay gis kenn ci ñoom di waat qabla an yustahlaf laata ñu koy laaj ñaan alayha ci loolu mooy bu jaree moom bu gisee intérêt am daal loo xam ne bëgg man na ci ami ko par wala intérêt am wala dig nañ ko ci dara day waat te sax kenn demandé wu ko kenn laaju ko nga gis ñenn ñoo waya sadu muy seede eh, ala shahada ci ak seede qabla an yustashhad laata ñu koy demandé mu seede mu ne képp nag koo bëgg koo xam ne bëgg na daj am daal di daje wasatul janna mooy digg mooy buux buuxa ñenn ñi lañ ne mooy wasatu wa awsawa wasanwa mooy diggam la ci gën a baax la ci gën a baax xayrul umuri awsatuha gën caa yaatu gën caa rafet képp koo xam ne bëgg na lool fal yalzamil jamaa nay takkoog mbooloo yi voilà dellu ci xadiis sayna naa Darda bi ñu la doon wax sànq mooy nekk fi di wéet wuñ la nii nga wéet nekk koo xam ne vraiment ab xaar ji idée isolationniste yooyu muy déemu ber daaraam bàyyi nit ñi dem de yoonam ci yoo xam ne teguwul fenn moom moom moo rëy rek waaw jàpp ne moo tax waxoon nañ la yoneen saa nee na képp ku fi ne halakan naasu huwa ahlakuhum waaw képp ku ne fi nit alku nañ yow moomu yow yaa alku ñoom alkuuñu waaw di leen xeet ndax xeet ndax xeebaate tax ngay wax lool jàpp ne yaa baax l'enfer c'est les autres voilà le paradis c'est toi kazab wax lu la neex waaw képp ku bëgg daal am diggu ajana la ca gën a yaatu gën caa rafat box buuxatul janna nga am ko box boota box buuxatal janna fal yalzamil jamaa na taqoog mbooloo yi ndax fa inna ma'al waahid shaytaana ki mu mooy kenn de wa huwa minal isnayni ab'ad bu dee ci ñaar nag lay gën a sori wala yaxlu wanna suñu kii wak suñu bunt bi nga xam ne baabul tahrimi alxalwa lil ajnabiya bunt bi da xaraamal gi mu xaraam di wéeteg koo xam ne sab jàmbur ab jàmbur la ci yow wow góor gi jigéen gu xam ne jàmbur la ci yow mu ne mu ne mu ne eh, wala yaxlu wan na te ngallawaay bu mu wéet rajulun benn góor bi mu ra ak ci jigéen mooy boo xam ne comme li wax ci hadith eh, Amir ibn Rabi'a bi mooy lan mooy waa jooju noon mu bañ a nekk mahramam fa inna thalithahuma siinoo kay nekk seen ñetteel mooy ash-shaytaanu shaytaane la tudd mu yées mi waaw waman kaana minkum képp koo xam ne nekk na ci yéen tasurruhu li koy bëggal mooy xasanaatu xasanatu yu baaxam yam def ah na ci ndax loolu du ak rëy du ak déedéet waaw ay prémisse la yooyu yàllay defal yuy wane na nangu na sa jëf nga kontaan ci jëf ju rafet joo xam ne borom bi moo la taw tawfiqal du sa nguuru ci ngëneelam képp la la la may jàppandal la nga taxawee jaamu yàlla jooju képp koo xam ne loolu nga kontaan ci lool ngir def ko sant yàlla di bëgg ci li nga xam ne euh, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu ngay ngay doxe loolu waxal yow yeneen saa saa ne leen ci ngëneelu yàlla ak yërmandeem gu yaatu gi ci dee leen ci bëgg dee leen ci insikar dee leen ci bëgg waaye watasu uhu sayyi'atu yu ñaawam nag di ko nekk loo xam ne vraiment da ciy désolé da ciy désolé waaw day nekk loo xam ne vraiment gis ne lii daal jaaruwul lii ma def moom borom bi tere ko ma ñëw ñeme koo def ba pare yooyu ci affaire bi mu am ci benn gêne benn kerse digganteem ak boroomam vraiment mu am ci xam ne daal delluwaat ci moom ngir mu jéggal ko fa huwa mu'min kooku mooy gëm yàlla kooku aji gëm yàlla la kon hadis bii nii par exemple moom hadis bii yow loolu lépp mooy lan kon mooy laa yaxlu wan ngalawaay bu mu wala yaxluwanna rajulun bi imraa ngallawaay bu benn góor di wéet ak benn jigéen rawatina ci xadiisu Aamir ibn Rabi'a bi ba pare bu ko defee lu dul ah bu ko defee dina am problème de mooy seytaane day nekk li nga xam ne mooy ñetteelam waaw kon loolu moo tax waa ji li ko fi yóbbu ba mu àgg wala séqak lu ñaaw soxnaay ki nga xam ne moo dem jihaad mooy dañoo wéet loolu mooy li tàlleweg suñu bunt bi loolu mooy kon gis nga yëmu digge woon ne ku wutu ku dem xare ji ci yiw di nga am euh, yoolu ku xare kooku mooy bokk na ci ni nga koy amee mooy ngay bañ a wéet moom boo ñëwee ba dem fa manu la ñàkk parce que woo na la ci loo xam ne lu am la ne la ah ñun de suñu électricité bi dafa sauté wala lampe yi dañoo dañoo am na bu ci burle yooyu nga xam ne loolu wóorul comme ñoom ci ñoom bu boobaa yow boo demee di ko réparer bul dem yow kese wala nga xam ne am na ku mu nekkal wala am na ay doom yoo xam ne ñu nga ko waaw euh, euh, yoo xam ne ñii ñu ngi am cinq ans ñii ñu ngi am huit ans ñii ñu ngi am ay treize ans voilà waaye loolu mënuñu koo def nga ne leen a xale yi ñu ngi fi ñëpp ñu mën a waaw. waaw waaw maa ngi ñëw léegi waaw loolu wéetoo voilà mais bu dee moom kese la yow bul dem yow kese ah. booy dem nee ko waaw euh, dafa urgent de mu ne waaw kii moom dafa urgent ndax lépp lëndëm waaw ah, dama doon togg sax kii lépp euh, arrêté gaz beeg yëpp fayatu dafa fay léegi yow li ngay def bul ñëw nag xam nga loolu xelam moom laa doon a sànq mooy xelu nit ki mën naa sax bañ a dem ci affaire lu ñaawa ah. mais ba mu demee wéet ak moom yu wéet saytaane daanaan yéex ak seeki noppum yu yées <laughs> commencé nag di xemmem loo kii kee di gis loo ci kii kee di leen xemmem loo léeg-léeg au premier coup dox waaye mais dina am lu mu bàyyi benn jàmbum def ndax nazratun fa btisaamatun fa kalaamun fa salaamun fa maw'idun fa liqaa la <laughs> Shawqi rahimahullah doon wax <laughs> waaw moo tax mbonte yëpp min nazratin wahida la jóge ñenn xool waaw jammu iblis la flèche iblis bu muy sànni gaa la waaw nazratun li nga xam ne mooy ak xool fabtisaamatun waa ji mooy lañ ñu doon wax nañ ko doon wax rek benn yambar <laughs> repérer na benn yambar bu góor repérer na benn yambar bu jigéen waaw mooy ah bu ndaw si muuñee mooy ubbil naa la saa xar kanam cause moi wal iyaazu billah <laughs> waaw fa salaamun wax naa la temps yooyu mooy temps yi jamono baaxee fa salaamun nuyoo fan oh <laughs> salaamaaleykum loolu ngaaka gi moom mooy kan <laughs> waaw fa salaamun fa kalaamun waxtaan nag ñu ubbi waxtaan nag waaw fa maw'idun ñu joxante daan fa liqaaw ñu daje fii moom loolu lépp iblis da leen koy lemal mooy liqaaw bi am na mooy kële mooy ku mu xamul la mu koy dóor a gis la saw kii doon wax mais fii mooy kii yooyu yëpp am na ko xam na ko xamante nañ mais liqaa gi muy daje gi def na ko mais nag bu boobaa day commencer muy wan waa gi ah ndaw si léeg-léeg mu am lu mu gis ci moom ndaw si xaw a eh, nangam yooyu daal lay def ba yàq leen moo tax loolu malaan au début mën na koo bañ a xalaat waaye lool da ci da nit da ngay prudent tey bàyyi xel moo tax yu mel noonu boo alquran yonent saa san daan laa yaxlu wan waxul sax laa yax mooy da koo feddali laa yaxlu kallaa laayun na waaw waxul rek laa yaxlu ah non laa yaxlu déedéet waaw ahadukum bimra'atin illa ma zi mahram comme hadis ibn Abbas bi ak hadis Seydina Omar ak Amir ibn Rabi'a euh, yi ñu gis léegi ah, Allah Allah kon loolu mooy lëkkaale mu bunt bi mooy faaxisa goog waa ji du ci àgg lu dul ne daa wéet ak ndaw sax te kon loolu loolu te loolu daa nekkoon lu xaram waaw léegi nag bapare pare def koo xam ne ja daa dem jihaad yi gine tee wal iyaadu wallahi wal iyaadu kon nag ci kaw nii nañu ko jàpp bu baax buntu la xam ne en ñu bari fii la leen iblis boo gisee léeg-léeg yi wax naan eh, sëriñ moom ak ñu ko xamewoon nangam nangam dañ koo ak nangam ak wala yu mel noonu loolu lépp mooy lan ñàkk kii nii rek dalay dal mooy boo làmboowe gii borom bi kenn mucc lu ko yàlla mucc la waaye ni ngay mucc mooy daal di daal nekk koo xam ne da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay làmboog njàngaleem ngay mucc mooy lan lépp lum la ne bul jege bul laal yow bu ko jege defal li mu la wax xanaa du moom la yàlla yónni ci ñun moo ñu gën a xam moo ñu gën a xam moom alayhi salaam ah bu nee bu mu wéet te ñim doon waxal mooy saxaaba yi ñi gën a xol gën a xol moo tax bi muy wax waaye ahyaa bi dane loolu atharu li qulubikum wa qulub li qulubihin wa qulub wa qulubihin ñoom ñi nga xamante ne mooy sadd saw xef ut li nga xam ne mooy xijaab diggante ki nga xamante ne mooy saxaaba yi la doon wax ak soxnaay yonent bi alayhi salaam allahu akbar waaw ah. mu ne loolu mooy li nga xamante ne moo gën a sell moo gën a sell athar zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna waaw mooy biñ doon wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna te ñim doon waxal ñooñu gën a selle xol ginnaaw yonent yàlla bi saa salaam bu ngeen di laaj soxna yi yonent saa salaam léegi nañ leen laaj ginnaaw diggante kiiraay am seen diggante loolu mu ne moo gën a sell moo gën a laab ci seen xol yéen saxaaba yi radiyallahu anhu mii moo gën a laab ci xolu soxnaay yonent bi alayhi salaam te ñooñu gën la yoxal léegi yow nooy nekk naan bon man moom man lool manuma dal quoi non man moom kat moo la wax ma yow li yàlla saa saa nee boo ngeen nekkee ñaar boo wéeteeg benn jigéen bu la raganul saytaane moo leen ñetteel léegi nag yow léegi yow yow saytaane mi génne samaam maam biir biir na yow yaakaar nga ne yow yow jaaxal nga ko yow bu dee ne nag boo tënku ci jàngale yeneen saa saa nan ngay rëcc ci kooku naan moom man moom yooyu man moom loolu je suis imperturbable ci côté da ngay gàcc rek. <laughs> yow yaa daw sa bopp wallahi <laughs> waaw salaamatun min hinda aw jaariha ala taxilla bi waadin xawla waadiha waaw la la ayi di wax moom la euh, borom masaalik mu ngi koy indi foofu <laughs> ci hind ak ay mbokkam aw jaar yi ha ak ñooñu ñu mel ni ñoom te sàggan même ñu sàgganul sax mucc ba musiba bañ a dal seen diggante mooy surtout nag ñu sàggan waaw mooy nga baña a di wéet di dox di di di di camper campement bu jegeeg ñoom seen campement nga naan man di si imperturbable da wax lu la te soob rek xanaa doo doomu aadama boo xam ne bu am chair et os wallahi moom nga daa <laughs> am lu ci ñun lu borom bi def ak attractivité daa am ci diggante ñaari genre yi loolu borom bee ko dogale noonu waaw xemmeem ak bëggeel googu di am ak tamit cofeel loolu sawaay yàllaa ko def waaw waaye nag loolu nag moo tax lim la ci digal nag mooy <coughs> na nekk nag na ko jaarale ci loo xam ne nag lu dagan la boo ñëwee ba loolu nga bëgg ko jaaral ci lu dagan waaye nag bul jaar ci loo xam ne lu xaraam la kon nag ci kaw noonu nañu ci bàyyi xel waaw ñu bari ci lii lañ leen di piéger yu mel nii wala fexe kii nga wéet ak soxna di wala benn soxna bu sàggal wala yu mel noonu ci ay nuñ ko man di defee ngir après tuuma la même bu dee ne dara xewul waaye yooyu yépp ngir nga génn ci mooy fexeel nga ko ci lii boo ñëwee ba foo xam ne da nga faa war a dem waaye yu mel noonu bul ñëw rek nekk sa kiiw benn àndal ak kenn. soit nga ànd ak jigéen ni yow walla koo xam ne sa kojo armal comme sa koo xam ne man ngaa ànd ak moom nga ànd ak moom wala benn koo xam ne sa waay la wala koo xam ne sa frère wala yu mel noonu wala koo xam ne àndal ak keneen koo xam ne moom leer na la jëm ndaw sa ngay dem kenn la te loolu mooy man loolu mat amal koo àndal ngir nga doxe lii nga xam ne moom leen saasam tere nga moytu ko boo ko defee di di nga mucc wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale li nga xamante ni mooy suñu bunt bi waaye ci lañu jeexale suñu chapitre bi suñu tom bi muy tom soixante-neuf ci Riyadou Salihine mu tombeek le douze euh, ci Rabiul Axira non maanaam Rabiul Jumaadal Axira Rabiul Axir Jumaadal aaxira muy maamu koor la ko fi waxe le douze euh, euh, euh, jumaadal aaxira mu ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu tombeek li nga xam ne mooy jeudi quatre décembre deux mille vingt cinq ci madinatu Villeurbanne al kon yal nañu borom bi may ñu daal daldi àggale